innama as-sabilu ala alladhina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighayri al-haqq ulaika lahum adhabun alim suñu boroom kon di wax ci laaya bi nga xamante ne nii mooy ñeen fukk bi ak ñaar mu ne innama innama as-sabil dëgg-dëgg rek mooy xam nga waxoon na ci kaw ne wala min wala man intasara képp koo xam ne dañ koo tooñ dañ dafa fayyu ba'da zulmihi ginnaaw bi ñu ko tooñee fa ulaayika gaañoo ñële ma alayhim min sabil nekkul ci seen loos benn daan wala benn ŋàññ boo xamante ne nii mooy lislaam amul ci yow benn yoon boo xam ne la lay tege benn daan wala di la ŋàññ wala di la tanzir de déedéet innama sabilu dëgg-dëgg ki nga xam ne moom lislaam ci moom la am yoon ngir teg koy daan nekk ci loosu ñi nga xamante ne nii naa naasa ñoom newuñu fi dara lu dul di tooñ nit ñi wa yabghuuna fil ardi ba pare ñuy sàkku ci kaw suuf nekk fi di beew boog di beew ci kaw suuf bi xayril xaq ci loo xam ne teguñu ko dëgg du toute façon beew moom manoo koo def lii day feddali kese ba pare di ko teg ci dëgg beew di nangu nit ñi tooñ seen alal yi di leen ŋaññ di leen rego joo ko ciipatu ba pare tamit jàpp ne duñu dara nekk fi di wër ci kaw suuf loo fi nekk foo jaar ne ñooñu ulaayika gaa yoo yële lahum ñeel na leen adaabum bugal alimun bu tara tara tar bu leen di xaar mu ne wala man sabara mu waxaat nag li nga xam ne ndax lii ngir wane li nga xamante ne nii mooy mooy mooy mooy mooy mooy dayoo li nga xamante ne nii mooy muñ ni nga xam ne noonu la gën woon nii noonu la féetee kaw li nga xam ne mooy fayu comme ni ñu ko waxoon ci jotaay bee weesu mu ne wala man sabara képp képp nag koo xamante ne nii moom ba ñu ko tooñee dafa muñ wa ghafara mu jéggale inna daalika gis nga léeg-léeg loolee mooy jëf jooju de la min azmil umuuri bokk na ci mbir yi nga xamante ne ñoo yi gina dogu du ku nekk ko man de dina ko wax ci suuratu fussilat suuratu ghaafir wala fussilat dinañu gis lu mel nii mu ne wa man yudlil wa man yudlilillah képp koo xamante ne ni borom bi tabaaraka wa taala def koo seetaan mu sànku fama lahu min waliyin kooku di doo ko trouver min waliyin doo ko trouver min waliyin ku méngoo ay mbiram de min ba'dihi ginnaaw boromam mu ku yàlla seetaan nga sàkk nga sànku kenn manu la ñëw ba fexe yow ginneeku de mu ne wa tara zaalimiina mu ne te di nga gis tooñkat yi bokkaalekat yi bu yawmal qiyaama lammaa ra'awul adaaba jamono ja nga xamante ne nii lañuy gis mbugalum sabara yaquluuna nga naan hal ila maradin min sabil am naw yoon woo xam ne moom lañ mën a def ba mën a delluwaat fa nga xamante ne nii mooy àddina dunduwaat foofu la ngir mën a jaamu suñu boroom tabaraka wa taala mooy lii mooy yéeféer bu nekk boo demee yawmal qiyaam di nga rëcc du moom la sëñ bu mag bi radiyallahu anhu di wax ci masaalikul jinaan wa arghabul ashyaa'i lil amwaati raddun ila dunya ma al hayaati walaw suwayatan faqad liya'malu saalihatan tanfa'uhum in qafalu mu ne wa arghabul ashyaa'i yi nga xam ne moom la gën a xemmeem li nga xamante ne nii wa arghabul ashyaa'i lil amwaati ñi faatu dekk ci seen bàmmeel yi gis nga boo demoon ne leen pëkk pëkk pëkk ñu jóg nga ne leen waaye yéen lan ngeen gën a xemmeem ana lan ngeen gin a bëgg ci fii ngeen nekk dañ naan la raddun la dunya dellu fa nga xamante ne nii mooy àddina lan ngeen fay def mu ne maal xayaat yi ànd ak di walaw suwayatan même bu doon benn tierce kese li amalu ngir ñu jëf saalihatan jëf joo xam ne ju rafet la joo xam ne tanfaahum dina leen jariñ in bu ñu delluwaatee ci seen bàmmeel yi waaye loolu nag mooy li nga xamante ne nii manu la nekk mooy ku faatu jeex na de kon loolu lay wax nii ne gis nga yaay yéefér yi tooñkati seen bopp yi bokkaalekat yi bu ñu gisee lamma raawul adaaba bi nga xam ne ci la ñuy gis mu mbugal mi yaquluuna nañu naan hal ilaa maraddin min sabil ndax amul boog possibilité ñu dellu maraddin ci ilaa maraddin ci dellu min sabil mën a jaar ba delluwaat yow wala ci àddina loolu amul de suñu boroom ne wa taraahum yuradun nee na bu keroogee di nga leen gis yuraduna ñu gaaral leen exposé leen alayha ca safara ja nga xam ne moom lañ leen war a dugal xaashi'ina ñu nga nekk ñoo xam ne ñu jàq lañu min ad-dull ci li nga xam ne torox taange gi leen dal yanzuruna min tarfin xafi nga gis leen ni ñuy xoole ñu ngi xool xool boo xam ne di coin ci seen coin wu bët yi nga xam ne bu sew la tiitee rek noonu muy xoole nga gis ko wa qaala alladina aamanu bu keroogee nag way gëm yàlla yi naan inna alxaasiriina alladina xasiruu anfusahum wa ahlihim yawma alqiyaama ñi gëm yàlla naan inna alxaasiriina dëgg-dëgg ñi nga xam ne ñooy ñi perte tey dañooy ñan alladina mooy gaa yi nga xamante ne nii xasiruu anfusahum daal nañuy perte seen bopp mooy ñàkk nañu seen bopp de ndax ja lan jaamu ñoon seen borom ba ñu nekkee ca kaw suuf wa ahlihim waaye perte seeni ñooñ tamit ndax la ñu newoon ci mbonte foofu lañ yar seen doom yi ak seen njaboot yi fexe leen ne leen bu leen déglu alxuraan yi bu leen kii dox leen seenu dund te bàyyi waxi ku kannasu yi ba ñu faatu nag buñ demee nag perte seen bopp perte seen njaboot yawmal qiyaama bis pénc alaa waawi alaa yëgu ngeen nga yëgal leen inna adh-dhaalimiina dëgg-dëgg bokkaalekat yeeg tooñkatu seen bopp yi fii adaabin muqiim tey de yawmal dina ñu nekk ci mbugal moo xam ne mu sax la ñuy doon ta fa la ñuy sax de mbugal moo xam ne day sax fa la ñuy nekk wa maa kaana lahum min awliyaa dañoom nag bu keroogee du ñu am lu nekk ngir ñoom min awliyaa ak koo xamante ni mooy méngoo seeni mbir ba man leen dimbali fii de yamsurunahum ñoo xam ne ñooy méngoo seeni mbir leen dimbali min wallaahi wóllif borom bi tabaaraka wa taala wa man yudlilillah képp koo xam ne borom bi daf koo seetaan mu sànku fa ma lahu min sabil kooku amul yoon woo xamante ne nii ca la ko mbindeef mën a teg ba mu gindeeku suñu boroom ne istajibu li rabbikum min qabli an yaatiya yawmun laa maradda lahu min allah suñu boroom na istajibu li rabbikum wuyu leen li nga xamante ne wuyul leen seen boroom mooy wuyu leen li nga xam ne moom la leen boroom bi tabaaraka wa taala di woote te mooy lan mooy bu leen faatu lu dul ngeen nekkay jullit ñëw leen nekkay jullit nekk leeni jullit bala ngeen a faatu min qabli laata an yaatiya muy dikk yawmun bés boo xamante ne nii laa maradda kenn manu koo delloo manu koo reposer minallaahi mooy delloo fexe yow ba borom bi tabaaraka wa taala nga delloo ko ba bis boobu daal moom du am loolu manu la am de maalakum amu ngeen bu keroogee min maljayin fu ngeen mën a jaar mën a daw wara ci yow may din bu keroogee wa maalakum ta bu beroo waaye nag du ngeen am min nakiir mooy du ngeen am loo xamante ne nii du ngeen am kenn koo xamante ne nii moo leen di dimbali ba mbir moomu du leen dal wala malakum min kiir amu ngeen bu keroogee du ngeen am loo xamante ne nii de koo xamante ne nii moom kattan du ngeen am kattan goo xam ne moo leen di soppil li nga xamante ne mooy wàcc ci yéen ji muyol bii de malakum min nakir waaye du ngeen am loo xamante ne nii ca ngeen di mën a benn tatabaal boo xamante ne ci ngeen di mën a dugg ba mën a rëcc li ngeen xam ne moo dal ci seen kaw ba tamit daal di rëcc daal lii di leen dal loolu du mën a nekk kon suñu boroom lool la leen di wax ma lakum min nakir fa in aradu mu ne boo xamante ne nag ci lañu dummóoyu lii nga leen di woo fii ci àddina yonent bi alayhi salaatu wassalaam famaa arsalnaaka alayhim hafiza yónniwuñ la nga nekk ñoo koo xam ne yaay nekk seen ange gardien ji leen saytu de guddeeg bëccëg yow daal in alayka dal déggul nekkul ci saw loos illal balaax lu dul nga jottali li nga xam ne moom laa la jottali loo mooy sama message bii di sama bataaxal wa idaa wa inna idaa adaqna al insaana ñun nag borom bi tabaaraka wa taala fii ci kaw suuf mi seetlu naa ne borom bi ne xam naa ne daal mbir yi nii lay demee wa inna ñun idaa adaqna al insaana bu nu njéeb mosalee ki nga xam ne mooy doomu aadama bi nga xam ne dafa gaaw a fàtte waaye dafa nekk koo xam ne moom dafa bëgg di wéttalikoo muy kookale doomu aadama bi min naa tukkee ci ñun bu ñu ko mosalee loo xam ne ci ñun la tukkee rahmatan muy yërmande defal ko xéewalu defal ko ay wa in tusibhum sayyi'atun bu leen nag li nga xamante ne mooy safaan loo xam ne lu metti la dalee bima ay aydihim loo xam ne kat seen loxo yi kat moo ko jiital moo ko fàgg fa na leen innal na nga gis nit koo kële kafuurun mu nekk koo xam ne suulkatu jëf dëgg ngoongu mooy du reconnaissant du nekk koo xamante ne nii dina dina dina dina fàttale ku xéewal ya ko borom bi defoon loolu du ko def de mooy pour lay doon mu ne lillaahi mulku samaawaati wal ard lillaahi buur yàlla jépp képp la ñeel moom la ñeel mulku samaawaati moomeeluk asamaani wal ardi ak suuf yaxluqu maa yashaa moom mooy bind lépp loo xam ne lu ko soob la yahabu liman yashaa inaatha mooy may ku ko soob doom ju jigéen wa yahabu liman ma dhukur ku mu soob may la nga xam ne mooy doom yu góor aw wu ko neew soobee moom yuzawijuhum mu daal leen maye daal di leen boo sëyale dhukraanan wa inaatha mooy moom boo sëyale leen boole leen leen li nga xamante ne nii dhukraanan ay jigéen wa inaatha ak ay góor wa yaj'al mooy boroom bi tabaaraka wa ta'aala mooy bu leen neexee mu daal di leen may ñoo xamante ne nii mooy ne day boole. bu ma neexee mu daale boole ñaar koo xamante ne nii day am ay doom yu góor am ay doom yu jigéen nga xam ne loolu nag la moom la naan aw yuzawijuhum zukrana wa inatha xam nga ne ne mooy may ku ko neex doom ju jigéen may ku ko neex doom ju góor wala boog aw yuzawi